fa yaquulu alimaamu alxaafidu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu dimashqiyu shaafici raximahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu alsaalixiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu alsalaati wassalaam fi kitaabi aadaabi nnawmi wal idtijaa wal qu'uudi wal majlisi wal jalisi wa ru'ya kon walillahi alhamdu wal minna bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génne téere bi jëmoon ci wàllu col yi jeexale woon ko li nga xam ne muy kitaabu libaas jeexale woon ko li nga xam ne mooy chapitre 126 baabu istihbaabi libtidaa'i bil yamini fi libaas al ne woon haadal baab qad taqaddama maqsuuduhu wa dakarna al ahadith as-sahihata mu ne bunt bi la taxoon ñu te ñu koy teg romboon na te tuddoon nañ foofee xadiis yi nga xam ne ñoo yu wér yi di wax ci loolee tey nag walillahi alhamdu wal minna comme ni ñu ko yëgle woon ñu war a ubbi téere bu bees di ko ubbi yawmul jumaa mooy bésub al jumaa tombeeg li nga xam ne mooy kaat ñeenteelu fan ci weeru safar 1446 tombeeg vendredi 9 août 2024 euh, ci atum grégorien al imam ne kitaabu aadaabi nawm tudd ne bunt bi ne téeréeb tegginu nelaw wal idtijaa'i ak tëdd wal qu'udi ak jekki wal majlisi ak toog wal jaliis ak ka ngay toogal war ru'ya ak gént léegi loolu euh, version këyit bi ma yor noonu lañ def noonu lañ lii lépp lañ tudde bunt bi bu dee version électronique yi ndax ñaar laa ci yor ah, benn bi dafa def kitaabu aadaabi mi wal idtijaa kese téeréb aadaabi naw mi tegginu nelaw wal idtijaa'i ak tëdd te loolu beneen bi nga xam ne moom laa yor di waa ñi nga xam ne ñoo shara nuzhatul muttaqin sharh sahih eh, riyadus salihin ay syrien mbooloo lañ juróom yoo xam ne ci année soixante-dix yi ci lañu ko def ñoom kitaabu aadaabi naw mi kese lañ def waaw kitaabu téere aadaabi naw mi tegginu nelaw après nag ginnaaw loolu ñu def nag ci baab baab yi tamit am na fuñ ci wute ndax imaam fii rahimahullah anduwu fi ay aaya dafa ñëw rekk def baabun muy albaab bi nga xam ne mooy as-saabi'i wal ishriin ba'da al bu dee version këyit bi ma yor dafa def baabu maa yaquluhu 'inda waaw 120 chapitre buntu garab 127 buntu bi nga xam ne maa la nga xam ne yaquluhu moom la nit kiy wax 'inda an-nawmi jamono jamuy waajal di nelaw yi waaye bu électronique bi bu waa eh, nusatul muttaqin defuñ loolu ñoom dañoo def baabu aadaabi nawm wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliisi war ru'ya buntu bi wax ci tegginu nelaw ak tëdd ak toog ak jataay ak ka ngay toogal war ru'ya muy li nga xam ne mooy gént beneen bi nga xamante ne nii moom laa yor beneen électronique bi ci riyaadu saalihiin te waxoon la sànq ñoom dañoo defoon kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa bunt bii ñu tuum ñoom li ñu def mooy baabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliisi war ru'ya ñële war ru'ya gént ñi war ru'ya mooy li nga xam ne moom la nit ki gis wa maa ja'alna ar-ru'ya allati araynaak illaa fitnatan linnaas wa shajarata al mal'uunata fil qur'aan waaw ar mooy gént ar-ru'ya jam'u ru'an war ru'ya xam nga ru'ya mooy ak gis waaw mais ci jublu mooy gis gi nga xam ne moom la nit ki di gis ci biir gént buy gént ar-ru'ya ñii noonu lañ ko tuddee ah bu kayit bi nga xam ne moom laa yor nag wax naa la baabu maa yaqulu 'inda an waaye nga ne waa lee kon lii bunt bi comme nu mu ñu ne la <laughs> wala ilmu inda allah waaye li gën a lëng mooy li ñaari électronique yi def baabu aadaabi nawm wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal mooy li gën lëng te koy wone mooy premièrement imaam buntu bi indiwu fi rek loo xam ne moom la nit kiy wax buy nelaw ndax ñii dañu def bu kayit bi baabu maa yaquluhu inda an-nawm li nga xam ne moom la nit kiy wax buy nelaw te pourtant indi na fi hadis yoo xamante ne nii waxu fi lu jëm ci nit ki li muy wax buy nelaw ah leneen lay wax loo xam ne ci ay tegginu nelaw waaw kay waaye waxu fi rek que li ñuy wax kese dëgg la indi loo xamante ne mooy nit ki buy nelaw li muy wax. waaye indi na leneen lu dul loolu kon mu wane na kon bunt bi loolu rek la ko tudde loolu benn la beneen mbir mooy waxoon nañ la xadis bi ñu war a njëkk gis fii bi ci tegu mooy xadis saydna al bara ibn azib radiyallahu anhu ba ñu ko njëkkee gis xadis 80 gisoon nañ ko foofu te dinañ ci wax sànq léegi nii buñ ci ñëwee bañ ko gisee ci xadis 80 neewoon nañ ne xadis bi war na ñëwaat 815 waaye 1462 ca 1462 nag foofu buntu boobee imaam xam nga nu ko tudde muy chapitre 249 baabu maa yaquluhu inda an-nawm te mu kayit bi ci boppam ñoom chapitre boobu noonu lañ ko tuddee waat <laughs> baabu buntu maa la nga xam ne yaquluhu moom la nit ki yow inda an-nawm buy nelaw loolu nag imaam wal ilmu inda Allah deful ne daa tudde buntu bi ci kitaabu aadaabi an-nawmi tudde ko nii muy chapitre 127 ñëwaat chapitre bi nga xam ne mooy 249 jëlaat même intitulé bi ni mu tudde buntu bee tudde ko bii te dara soppeewu ko loolu yenuwul maanaa te te bële mooy bunt boobu 249 foofu moom daf caa gën a andi ay wax yoo xamante ne moom la nit ki di ñaan invocation ay ñaan yi nga xam ne moom la nit ki di ñaan buy nelaw waaw foofu andi na fa lu ëpp li mu andi fii ba pare te ci lool kese la ci wax kon loolu mooy insha allahu taala liy wane ne li gën a mooy li nga xam ne moom la ñaari électronique yi def que ne kon chapitre bii buñ nee baab as-sabi'i wal ishrine ba'da al mi'a bu boobaa kon nan la ñuy tuddee nan lañ nan la wax dañ naan baabun waaw kitaabul irtija baabun wala nga ne baabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i wal qu'ud wal majlisi wal jaliis war ru'ya waaw loolu amaana wala war ru'ya boo ci wax benn la loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a approprié te li nga xamante ne eh, mooy li al imaam dénd fii ci ay xadiis loolu day mel ni mooy li nga xam ne mooy li gën a approprié ci wax yi wal ilmu inda allahi tabaraka kon mu commencé ko hadis jeexale ko hadis huit cent dix-neuf kon fay ñaata quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf inclus six hadis léegi nag mu indi hadis bu njëkk bi huit cent quatorze عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk laa malja wa laa manja minka illaa ilayk aamantu bikitaabika alladhii anzalta wa nabiyyika alladhii arsalta rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu bi haazal lafzi fi kitaabil adabi min saxiixihi kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu indi xadiis bi nga xam ne mu ne waani 814 mu ne anil Baraa mu mu ngi jële ci albara ibn azib di doomu ku ñuy wax azib anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida bu demoon di dugg di dem ci lalam ila firashihi ci lalam ngir tëddi naama day tëdd ala shiqqihi al ayman ci wàllam bi nga xamante ne mooy bu ndejoor bi summa qaala ginnaaw gi nag mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne allahumma e eh, sa borom aslamtu nafsi ilayk jébbal naa sama bopp waaw ilayka ci yow sama lépp jébbal naa la ko borom bi wa wajjahtu wajhi ilayk ma jël sama xar kanam li gën a tedd ci doomu aadama jébbal la ko jël loolu nag mooy mooy yaram bi yëpp lay bëgg a wax ndax mooy li gën a tedd waaye mu tudd ci la gën a tedd ma jublul wajhi sama sama sama jëmuwaay sama xar kanam ilayka ci yow waaw nangu maa di xaar ndigalu kenn ak tere kenn lu salos di déglu rek sam ndigal ma doxe say tere ma la wa wajjahtu di xool rek daaj sama bët ci sa ngërëm ban nga xam ne hatta tarda ba ni ngay gërëme borom bi tabaaraka wa taala te lépp loo tere ma sori ko wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk te jël naa sama lépp daal di la koy bàyyee wéer naa lépp ci yow lépp laa jël bàyyi koog yow sama lépp amul dara loo xamante ne nii ah dama ciy jéem dara borom bi yow laa bàyyee samay mbir waaw wa alja'tu dhahri ilayk te sama ndigg lii nga xamante ne sama ndigg lii nga xam ne moom laay wéer wéer naa ko jëmee ko ci yow waaw allahu akbar allahu akbar ci yow laay daw sama ndigg yow laay dem ngir laqatu waaw roxbatan <laughs> sama mbir yow sama lépp ci yow wa alja'tu dhahri ilayk wéer naa sama ndigg jëmale ko ci yow féetale lépp ci yow roxbatan wa roxbatan ilayk waaw defuma ko nag parce Euh, bon ñàkk pexe non rax ba dama koo def ngir sàkku sa ngërëm xet meem yiiw bi nga xam ne moom nga di képp ku bàyyee ku ku ku la jaamu ne nangoo nekk sa jaam wala ba tan waaye di tiit lu ma man di def it du ma jàpp ne ah man moom sama ginnaaw bandang quoi déet xawfan janaaxay xawfin war rajaa fir nahwa rabbika ya abde waaw diggante laafu yaakaar ak ragal naawal jëm ca la nga xam ne mooy sa boroom yow jaam bi allahu akbar waaw kon raxbatan xemmem la ne fa yow waaye raxbatan di tiit ah sam sànj di tiit sam bugal di tiit lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy dëkkoo nit ñi laa malja nit ki amul lum def ba échappé wu laa wax waaw amul lu laja amooy dem fenn <laughs> di fa làqu ah dem ci kenn di ko di di am loo fay làqu di sàkku mu làq la mu daal di lay dimbali daal di lay daal di lay yàq fu yàq nekku <laughs> waaw <laughs> waaw laa malja wala manja minka illa ilayk waaw amul daw ñëw ci yow laa malja amul fuñ mën a daw waaw ngir ame fa yii wala man jaa manuñu fu amuñu fu ñuy dawe ngir rëcc minka ci yow borom bi illa ilayka lu dul daari ci yow foo dem jaam bi bu jaamoo bu jaamuwul yàlla amul fenn fu mu war a dem ba jàpp ne ñooñu moom dina tax yàlla mi nga xamante ne mooy na ko te mu bëgg koo mbugal moom dina tax foofu dina tax gaa yooyu moom ah kon daal dina tax yàlla duñ ma def dara déedéet loolu amul la malja waaw yaa nii de refuge laa wax pas de refuge ni d'échappatoire contre toi waaw si ce n'est en toi borom bi tabaraka wa waaw amul daw làqu amul fu may échappé wu dem laa lu metti lu ma nar a dal ba ma mucc ci wala man ja min ko ci loo xam ne ci yow lay tukkee borom bi nar maa dal illaa ilayka lu dul ma ñëwaat ci yow waaw mooy borom bi bu la dëkkoo sax ay duma ne boo defee lii nàngam boo defee lii nàngam boo ci bëggee mucc nooy def da ngay tuub ñëwaat ci moom mu jéggal la boo fi defee bàkkaar yoo xamante ne nee na ku defoon lii yelloo nga lii dinaa la teg lii boo ci bëggee mucc nooy def da ngay continuer ci na déedéet wala dem ci ay charretan déedéet da ñëwaat ci buntu ndax daa bëgg kuy ñëw ci buntu waaw wa inni la ghaffarun liman taab nee man borom bi tabaaraka wa taala maa aji jéggalaa kon ki nga xam ne moo dellu si ñëw ci man waaw kon nag la malja waaw te boo bëggee am ay xéewal bu fa yàlla bul yaakaar ne ci mooy yàlla ngay amee loolu ndax fa ma inda la yunaalu bi ma'siyati llah aw kama qala alayhi salatu wassalam la nekk fa yàlla kenn du ko jote ki mooy yàlla wala la yunaalu illa bi ta'ati llah kenn du ko jote lu dul ci ta ci topp yàlla kon nag boo bëggee am njariñ wala daw di ci loo xamante ne nii lu lay lor alhamdulillah bu borom bi diggee tëkkoo ak la mu digge boo ci naree am ajjana boo ko bëggee am nooy def jaamu yàlla waaw dellul ci yàlla te dellu ci yàlla mooy dellu ci alquran mooy dellu ci sunna bu boobaa di nga xam les clés du paradis caabi ajjana nan nga koy amee waaw la mal jaa wala man jaa min ci yow <laughs> ay borom bi ku mën a mucc ci yow lu dul jaare ci yow illa ilayk min ka ci yow illa ilayk lu dul di delluwaat ci yow allah mu ne amantu lo mu ne nag gëm naa rasulu rabbil alamina waaw alayhi salatu wassalam mooy mooy mooy mooy nekk di wax ni yaa vay laa wax déglul <laughs> waaw laa malja wala manja minka illa ilayk amantu gëm naa bi kitaabika gëm naa borom bi yow borom bi tabaaraka wa ci sa téere waaw di bi nga xam ne anzalta waaw yow de yaa ko wàcc ko wàcc téere bi alkitab ah subhaanahu subhaanahu subhaanahu xanaa borom bi kon gën naa ki nga xam ne moo wàcc amantu gën naa bi kitaab bi téere bi ak lépp loo ci wax waaw lépp loo nekk ci alquran faatiha ba naas gëm naa lépp borom bi bépp dige bu ci nekk gëm naa ko bépp histoire bu ci nekk gëm naa ko bépp wax bu ci nekk gëm naa ko bépp ndigle bu ci nekk gëm naa ko bépp tere bu ci nekk gëm naa ko même bu dee gàttañlu naa même bu dee ndigal yi say digle matalu ma ko say tere maa ngi ciy xuus ci yenn yi waaye gëm naa ne yaa ko tere du ma ko def di ko di ko di di ko daganal mu ko amantu bi kitaabika alladhi anzalta bi nga xam ne moom nga wàcce waaye gëm naa wa wa nabiyyika alladhi arsalta gëm naa sa yonent alayhi salatu wassalam bi nga xam ne yow borom bi tabaraka wa taala yaa ko yónnee allah mu ne rawahu soloona hadis bi al-Bukhari daal imam ah al-Bukhari rahimahullahu taala bi fii kitaabi al adab ci téere bi nga xam ne mooy téere teggini min sahihihi ci sahiham bi waaw waaw léegi hadis bii nii eh, neena na imaamul Buxaari moo ko soloo ci kitaabul adab eh, imaamul Buxaari rahimahullah eh, ci ci saxiixam bi ñun ñu ngi ci kitaabul indi na ko ci hadis bi ndax hadis bu gudd la bu bari boo xam ne ci yeneen i version la ñëw te gisoon nañu ko dinañ ci ñëw eh, hadis bi romboon na hadis quatre-vingt eh, boobu sayyidina al-Bara te moom la ci imaamu Nawawi teg léegi après wa anhu radiyallahu anhu qaal qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wasallam idaa atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salaa thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman wa qul mu ne wa dhakara nahwa wa fiihi faj'alhunna aakhira maa taqul muttafaqun alayhi voilà al imaamul Buxaari yi hadith bi bi ñu génne nii laata ñuy dugg ci beneen bi ah ci kitaabu da'awaat baabu nawmi ala shiq al ayman ci la indi lii nii al imaamu Nawawi di wax nii nii te indiwul li sax da koo daggay foofu fi mu fi mu ci bëgg. waaye indi ko tamit hadisu Seynal Bara bi di wax ci lii kitaabul wudu te mooy hadis bi ñu ñëw wax naa la daanaka benn lañ dañu wute rek benn bi dana yoneen saa salaam de nii la doon def benn bu ne ko yow waxal voilà kitaabul wudu baabu fadli man baata ala al wudu indi na ko tamit kitaabu daawaat ba léegi baabu ida baata ko tamit ba léegi ci kitaabu daawaat baabu maa yaqulu ida naama moom lañ la eh, eh, eh, lan la waaji di wax ida naama waaw bu dee dafa nelaw mun di ko ci kitaabu tawxid baabu qawlillahi taala anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun waaye comme bii nii nga xam ne danaan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bu dee boobu moom ah bu dee boobu la mooy eh, eh, kii la mooy eh, bi nga xam ne ci kitaabu da'awaat baabu nawmi ala shiqqil ayman foofu la ko indi kon ci kitaabu da'awaat man foofu laa gis mbir mi eh, eh, mais pas ci kitaabu adab xoolal ci kitaabu da'awaat baabu nawmi ala shiqqil aymani mu ne haddathana musaddadun mu ne nettali nañu musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi abul hasan al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abdul wahid ibn ziyad mu ne ki ñu nettali ma Abdul Wahid ibn Ziyad di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Ala ibn al-Musayyab mu ne ki ñu nettali ma al-Ala ibn al-Musayyab ibn Rafi' at-Taghlibi al-Asadi al-Kahili al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani abi mu ne sa baay moo moo nettali moo Musayyab al-Musayyab ibn Rafi' al-Asadi al-Kahili Abu Ala kullu Musayyabin fa bil fathi siwa Abu Sa'id al imam Suyuti mu ne Musayyab boo gis rek Musayya la ya ya ya ba mu des Abu Sa'id Musayyib Sa'id ibn Musayyib ndax da ko doon bañ en plus voilà <laughs> voilà kon al Musa kii al Musayyab la al Musayyab ibn Rafi' al-Asadi al-Kahili Abu al-Ala al-Kufi al-A'ma rahimahullahu ta'ala an al-Baraa ibn Aazib moo ko jëlee ci al-Baraa ibn Aazib ibn al-Haaris ibn Adiy ibn Jusham ibn Majdaa ibn Haaritha ibn al-Haaris ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Kuufi nga xam ne saxaaba Yonent bi saa saam bokkoon ci waa Aws newoon fi nga xam ne mooy Kuufa Madina la newoon waaye nekk Kuufa la mujjoon nekk radiyallahu ta'ala anhu Abu Umaara min Abu Tufayl radiyallahu anhu radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa awaa ilaa firaashihi naama alaa shiqqihi al-ayman thumma qaala allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk laa malja'a wa laa manjaa minka illaa ilayk amantu bi kitaabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta gis nga lii ci téere bii kitaabu da'awaat ah après mu teg ci mu ne wa qaala rasulullah sa fii moo tax ma ne imaamu Nawawi fii la ci yem waaye téere hadis boobu ginnaa gudd lii après lii la ci teg wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hmm? man qaalahunna summa maata tahta laylatihi maata ala alfitra mu ne ko wax lii kaddu yi nga xam ne gis nañ ko sànq ba pare mu faatu ci guddeem googee maata kooku faatu na ala alfitra ci li yàlla euh, mooñaale doomu aadama yi est-ce que kooku mooy sell na waaw allah allahu akbar waaw allahu akbar kon lii nga gis ne kon ci kitaabu daawaat la ne waaye euh, kitaabul adab foofu amaana imaamu Nawawi dafa def def le waaye bii ci kitaabu daawaat comme niñ la ko waxee nii la nekk kon loolu lu ama am solo la moo tax nii nii imaam al-Bukhari moo ko solo yi moo tax mu ne rawahu al-Bukhari imaamu Muslim yim ci indi indiwu ko nii voilà kene moom yonent saa salaam bu doon kii kaana yeneen yi te moom la indi mooy xadis bi ci tegu ah hadis bi ci tegu nañ ko jël après ñu wax la lu tax hadis bii li nga ma ne mais ana njàngat yi ma ne la yi def nañ bii parce que bii ne du bii lañ gisoon exactement mais c'est la même chose voilà moom la ci teg kon hadis 815 dinaa la wax lu tax insha allahu taala mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu annahu qaal qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa atayta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salaah ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه وجعلهن آخر ما تقول متفق عليه kon mu ne وعنه mu ngi jële ci سيدنا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما ba léegi أنه قال nee na قال لي رسول الله mu ne qaala wax ne lii ñeel ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah nee na ma ida atayta boo dikkee mabdiaka sa fa ngay tëdd sablal fa nga war a wéer sa ndigg fa tawadda wala sa laltu hmm? wala bu dee koo xam ne ci suuf si lay tëdd fa nga war a tëdd daal na nga jàpp wudu akali sola jàpp gi nga xam ne boo bëggee julli moom ngay jàpp muy jàppal julli summa taji' ginnaaw gi nga nekk koo xam da daal di euh, tëdd ala shiqqikal ayman sa côté bi nga xamante ne wàll wi nga xam ne mooy ndejoor waqul après nga wax mu ne wa zakara mu tudd nahwahu lu mel ne hadis bi ñu jóge léegi nooy allahumma aslamtu euh, allahumma aslamtu nafsi ilayka mu ne mu tudd lool wa zakara na wa fiihi mu ne nekk na ci hadis boobu ca suuf ba mu ba mu taree yonent saa salaam dana sayyidina al-Bara waj'alhunna aaxira maa taqul na taqul na nekk nag lu yi ngay def ci guddi gi yëpp bii moom na nekk bi ngay mujje wax voilà mu ne muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayni bokk na leen nekk loo xamante ne nii da na bokk nañ ko solo hadis bi nag moom lañ gisoon hadis numéro quatre-vingt ci baabu mooy chapitre sept ah xam nga kon yàgg na baabun fil yaqiini wa tawakkul buntu bi doon wax ci am kóolute ak wéeru ci yàlla moo doon hadis bi mu ne woon as-sabi' mu doon quatre-vingt ci ñun te nag gise woon nañ ko boobee ne woon na dina ñëw hadis huit cent quinze ak mille quatre cent soixante-deux kon ñaareelu bu mu ñëw ngi benn ci des muy mille quatre cent soixante deux mille quatre cent soixante deux war na ñëwaat insha allahu taala moo tax lépp loo xam ne moom lañ caa waraanaa wax <laughs> loolu waxoon nañu ko waaw loolu waxoon nañu ko moo tax duñ ci taxawaat taxawoon nañ ci gisoon riwaaye yooyu mooy ñaan gi nga xamante ni euh, euh, moom ngay wax booy tëdd mu nekk bi nga war a mujjee wax ndax yeneen tubaab saa saa bari na ñaan yum jàngale comme ni ko al imaam di wane fii. di ko wanee ci bunt bii nii ñu nekk waaye nee na ko nanga mujj bii moom na nekk aaxira maa lu mujj li nga xam ne moom ngay wax kon ñu xam ci ne bii moom même bu dee ñaan yi bari na ñaan yi ñëw rot ci sunna mooy bii na nga nekk bi nga xam ne moom ngay mujjee wax te booy tëdd na nga tëdd sa côté ndeyjoor sa côté ndeyjoor te lool waxoon nañ la booba xikma yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax ne parce que li nga xamante ne nii mooy xol ci côté càmmoñ bi la nekk sa côté càmmoñ la nekk léegi boo tëjee sa côté ndijoor yow ci ngay gën a gaaw a éveillé waaw ndax boo tëddee sa côté càmmoñ bi kat bu boobaa nelaw yi day xóot de boo maywul fajar moom doo dina romboo rombati rombati rombati la ngay nelaw rek waaw alors que bu dee nee mooy nelaw yi du profond bu dee ndejoor bi waaw nga xam ne après yow lu la yee day yóbbu te tamit ah mooy yonent way sasab loolu ñu ciy gise beneen affaire mooy Eh, eh, ngëneel gi nekk ci alyamin ci wàllu ndejoor ba ni nga xam ne moom noonu la doon tàmbalee waaw bu ngeen di jàpp na ngeen commencé seen ndejoor ak nangam ak nangam ak yëpp nga gis bu doon def kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu tayammul li sayyidatu Aisha waxoon ah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam daa noon koo xam ne daa bëggo lool di ndejoor hatta buy tëdd ndejoor côté ndejooram la doon tëddee moom alayhi salaam te loolu la jàngal xeet wi moo tax sopp gu ñu sopp lëkkaale mu bunt bi mooy aadaabu naw mi tegginu nelaw mooy nit ki bokk na ci teggin yi buy nelaw mu tëdd côté ndeyjooram ba pare jàng ñaan gi ak yeneen ñaan yoo xam ne mën na koo jàng waaye bii nii li nga xam ne moom la ne ko boo te nga def faj'alhunna aaxira ma taqul na nga leen def lu mujj li ngay wax ci lañuy ñuy xame ne ñaan gii moom mooy ñaan yépp ayatul kursi yu yéeg waaw jàng qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin daal di koy raay di ñetti yoon ak yooyu ak yeneen ñaan yi nga xam ne mu ngi ñëw yooyu yëpp du mooy mujj doo defee yooyu yëpp bi nga xam ne moom boo ci paree rek da ngay wéer sa ndigg rek tëdd départ te doo waxaat geneen ñaan mooy bis voilà <laughs> Seynal Bara waxoon nañ la foofee que ne yonent saa salaam daf koo wax ba pare ne ko rek répéteel mooy waxal ma dégg waaw waxoon nañ la foofu ñu ciy jàng ne mooy tari loolu sunna waaw bi jàngal nit muy tari loolu sunna la yoneen saa salaam da koo xamal ba pare ne ko waxal ma dégg waaw mooy dégg googu nga xam ne moom la sëriñ bi di dégg taalibe bi muy tari loolu sunna la yoneen saa salaam ne Seynal Bara waxal Seynal Bara nee na ma wax di wax di wax ba agsi fi nga xamante ne nii nag eh, eh, eh, wa nabiyyika alladhi ma ne wa rasulika alladhi arsalta yoneen saa salaam ne ma déedéet waaw <laughs> mooy amantu bi kitaabika alladhi anzalt gëm naa sa téere bi nga xam ne borom bi moom nga wàcc wa au lieu mu ne nabiyika ni ko ne saa sala waxe sa yonent mu ne wa rasulika sa ndaw yeneen saa saa am na ko déedéet wa nabiyika <laughs> defal wa nabiyika <laughs> voilà moo tax moo tax parce taw xii fi yàlla waaw dafa nekk ñaan yi ni ko yonent way saa saa am indee waxi ko noonu boo fi nee di aaral moom aaralul woon mooy noonu la ko jàpp xam nga rasul ak nabi waxoon nañ la ko ci wàllu hadis buñ nee qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala nabiyullah c'est la même mais bu dee ñaan yi ak loo xam ne dañoo bëgg noonee nga waxe ko noonee bu ci soppi dara waaw déedéet moom alquran ayem bu fi ñëw fekk aaya boo xam ne yaa ayyuhan nabiyyu nga naan naa wax yaa ayyuhar rasul mukk amoo ci droit di def loolu <laughs> waaw <laughs> yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika nga naan moo xaaral di aaral quoi yaa ayyuhar rasuul qul ñun la yow ma ngaa rep wala la dal ah <laughs> Seynal Bara alors que bu dee ci aj ji par exemple am na yoo xamante ne day man a nekk waaw ya nga xam ne moom lañ doon loog yokk ci talbiya yenn saxaaba yi di ko yokk yeneen bay saa saam di leen dégg ñu koy def tawaxu leen dara waaw loolu ak déggam tawaxu leen dara moo saxal loolee waaw. comme que nag sariya bi tëj na yow ñaan yi ñëw ci sunna waxe ko ni mu rote waxe ko ni mu rote bu ci yokk bu ci wàññi seynal bara yonent mi alay saa saam ne ko déedéet du bi rasuulika de du du war rasuulika wa nabiyyika alladhi arsalt allah kon nag ñaan gaa ngi bokk ci tegginu nelaw sëdd sa nde sa ndejoor ah ba pare daal di ciy teg lan daal di ciy teg ñaan gii ta mu nekk loo xam ne moom ngay mujjee wax moom ngay nekk koo xamante ne moom ngaa mujjee wax booy ñaan kon loolu lu ama am solo la ah waaw akbar léegi kon alhamdulillah boo bëggee nag lu ci gën a yaatu ci hadis bi da ngay dellu hadis quatre-vingt comme niñ la ko waxe kon nag ñu yem noonu ñu gis ne kon moo ko hadis bële bi mu njëkk a indi quatre cent quatre vingt non huit cent quatorze bi alhamdulilah fële da ne yonent dafa nettali biiru yonent may saa saa ne yonent ñu gis saa sallam ci noonu la doon def kaana rasulullah awa ila firashihi naama ala shiqqil ayman summa qaal mais ne day nelaw ba pare tëdd ci ndejoor ndejooram nelaw wax <laughs> loolu dafa am taqdiim ak taxiir nekkoon na idaa awa ila firaashi bu demoon ci lalam dem di tëdd tëddi naama ala ay man day wax lële ba pare door nelaw ci wàllu ndejooram tëdd ci wàllu ndejooram mooy loolu yéen jàngalekat bi baax na li muy jàngale moom mu koy def waaw di jàngal nit ñi eh gars yi waaw bu ngeen di nelaw day leen tëdd seen càmmoñ teew fu ñu la fekk yaa ngi defiinu <laughs> mooy yeneen may sa sam hadis bii dalay wan ne non sopp gi tegginu rëj yi nga xam ne ci wàllu nelaw moo yonent bay saa ci boppam noonu la doon def ba pare jàngale ko ngi xamee ne boo nekkee ci lu baax tamit yow dee ko jàngale c'est pas pour yow kese yonent saa salaam ah borom bi da ko yónni rahmatan lil alamin ngir mu xamal leen yërmande ngir mbooleem mbindeef yi sayyidina al-Bara ibn mu ne yonent saa saam nii la doon def de ba pare doon wax lii ba pare yeneen mu ne ma yaa mu ne ma mu ne qaala lii rasulullah sa alayhi wasallam ida atayta madja'aka waaw yonent bi alay saa salaam de lii la doon def waaye wax na ma man nii de jàngal na ma man albara ne ma boo dikkalee waaw beneen bi ida awayta ila firashika ñëwee na tamit ci terme yooyee amoon ñëwee na tamit ida axadta madja'aka jëleel tamit boo ñëwee di jëli sa tëbdukaay mooy dem di jàppi fa nga war a fa tawadda bokk na ci teggi ni mooy bala ngaa nelaw nga daal di jàpp gi nga xam ne mooy jàpp gi ngay wadd jàpp bala ngay julli loolu lu ama am solo loolu lépp ci teggin yi la waaw kon loolu ba pare am na boo xam ne bu imaamu Tirmidhi bi da ne ko euh, moom al al Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na daf maa wax ne ma alaa u'allimuka kalimatin taquluha idha awayta ila firashik fa in mitta min laylatika mitta ala al fitra wa in asbahta asbahta wa qad asbahta khayra taqul allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk j fawwadtu amri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk bani mu jeexe kon nga gis ah nee na yonent lay saasaam da gis jàngalekat bi tamit daa war a di jël propre initiative am yàgg nañ ko gis cay xadis man daal ku ma laajul wala ku kiiwul man du ma la xamal daa voilà yonent saasaam nee na ko ya da ko nee na dama ne ala uallimuka kalimaat te bal balaa xale mooy jeune la woon nekkuloon na nga voilà moom ci boppam fekkawul ay Badar ak yooyu ay Uhud ah, parce que ñoom dañu nekkoon gone moom ñoom Ibnu Umar ñoo ñoo maase quoi ñoo bokk âge yeneen saa sala bokkoon na ci ñu ne woon non ñii ñoom du ñu def ñii du ñu dem Uhud quoi <laughs> da léeg gis jàpp noo ñii dañu tuuti waaw non non non <laughs> voilà kon yeneen saa salaam comme ni jàngale woon Mawlaana Ibnu Abbaas ñu gis ci tamit Mawlaana Ibnu Abbaas xam nga cousin woon la kii moom. ana ban lien lañ bokk ci wàllu deret ak yooyu mooy jàngalekat bi tamit warula am di sélectionner man samay doom laay xamal naa ah. voilà man daal samay doom laay xamal doomu keneen naka leen seen baay xamal sinon man sama yoon nawu ci loolu moom kooku moo yées <laughs> waaw kooku moo yées yeneen saa salaam li ma doon xamal njabootu boppam bi nga xam ne ci deretam lañ bokk la doon xamal ñëpp ndax ñëpp njabootam lañ te képp ku ko taxawal nag yow ñëpp da leen a war a njaboote amul di sélectionner li baax nga koy xamal sa doom wala euh, euh, yemale ci sa sa xam-xam ak sa lépp say doom bàyyi ñu ci def wala yaa billah quel égoïste quel esprit d'égoïste waaw te waa ji nekkul ne daa amul jot amul kii de il faut mu nekk dafa xat ba il faut mu xamal kenn kese déedéet doomu ah. am na temps xamal ñeneen ñi mais moo ko du def moo fa def leneen di jaay ne amul temps amul lii di ut ay ay nganta gi ay lay foo par nga koy def sa bopp bu dee nit ñi xamuñu yàlla xam nañ yàlla xam na. waaw yonent saa salaam li mu naan yaa Ibnu Umar waaw jàpp ci man ki bayam yi naan koy yaa gulaam kun fi dunya ka annaka gharib waaw Abdallah ibn Abbas mi cousin wu boppam waaw di doomu baay te xam waaw yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat ihfazillaha fii itam albara nga gis ñépp la rek ñépp ku ñëw rek mu jàngal la ku ñëw ku mu gis te du xaar day jël propre initiative am ana uallimuka ndax duma la xamal kalimaat ay kaddu <laughs> taquluha moom ngay wax yow bara ah ida awayta boo demee ila firashika ci sab lal waaw waaw ku foog ne daara daal man daal ku ñëwul ci daara ji da xam dara na toog ne déedéet yow xamoo <laughs> waaw addina bi yëpp mbedd meeg fépp daara la ba bu ko defee boo faatoon ci guddi googee di nga faatu ci fépp la de boo xëyee nag yàlla def nga dund ah yow de di nga dund di xëy nekk nekk ci yiw waaw ci boobu la ko ne après nag ah, <laughs> bi ma waxee nag ba pare nag mu ne ma leegi waxal <laughs> ma ne wa bi rasulika alladhi arsalt qaala fa ta'ana bi yadihi fi sadri thumma qaala wa bi nabiyyika alladhi arsalt nee na yonent may saa saa bi may wax bi répété mu ne wa bi rasulika alladhi arsalt ak sa ndaw bi nga xam ne moom nga yónni nee na mu jël baaraam daal di koy duut ci sama dënn sama dënn bi <laughs> ne ma dee dee wa bi nabiyyika alladhi arsal waxal ne sa yonent parce que nabi ak rasul am na teqantal nabi bu nekk yàlla yónni na ko waaw loolu wo taxaw nañ ci yàgg nañ cee taxaw taxawaat waaw kanta wax ju fu wax ji nga xam ne daa siiw ah kene euh, euh, euh, bon nabi moom kenn du ko yónni waaw moom dañ day am xam-xamu rasul waaye kenn yónniwu ko loolu dëgërul ah non nab yi dañ ko yónni yow xanaa borom xam-xam yi ci boppam yi nga xam ne ñooy warasul anbiya ñoo kan moo leen yónni est ay ay dañ leen a yónni ci xeet yi te pourtant amuñu droit jël xam-xamu yeneen saa salaam nit ñi di réer te du nekk xamal léegi lan ngay xamal koo xam ne moo leen raw fuuf di nab yi dañ ko yónni te loolu borom bee ko wax ah. c'est pas maa borom bi moo ne wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi waaw waaw wa ma arsalna aya cinquante deux suuratul hajj yónniw kon rasul du du rasul min nabiyin du caagante nabi wala rasul ak rasul kon kay ñoom ñaar ñëpp la ñoom ni nabi day waaw day woote ni rasul di woote sauf que rasul daay am possibilité indi ay actes yu bees te nabi yi indiwul actes yu bees loolu mooy différence bi waaw rasul moo féete kaw noonu ñoom ñaar ñépp ay woote sauf que nabi bi day ñëw di acte woo ci téere bu fi jiitu woon wala ay téere yonent yu fi jiitu woon ci loolu lay woote di ci acte woo nit ñi di leen ci woo alors que rasul day mën a ñëw fekk ab téere mu ciy woote waaye moom ci boppam borom bi da koy man téere bopp yenn atte yi fi nekk mu man koo soppi tey indi atte yu bees loolu mooy seen différence mais ça pas que waaye nabi yi moom di ngeen yónni moom dañ koo kii am na xam-xam bi voilà nga gis ñenn ñi di joxe yenn exemple yoo xam ne c'est bien bu doon noonu la mais sauf que c'est pas comme ça <laughs> du loolu que waaw mu ngi mel nii léegi bu ñu leen koy misaal ñi nga xam ne dañoo dem def lenaan hein l'école xaw ma d'administration hein nga xamante ne ñu génn ñenn ñi ñu def leen ay préfet ñenn ñi ñu bàyyi leen ci bureau yi xam nga préfet bi fa mu nekk wala policier bi bañ defee seen formation ci école de police am ñoo xamante ne nii ci administration bi la ñuy nekk ministère de l'intérieur ci biir bureau yi am ñoo xam ne ci tali bi lañ leen di def ñuy exercer waaw léegi nag nab yi bi mooy mel ni ki nekk ci bureau bi moom du daanaka foofu euh, administratif gars yi du gis nit ñi sax alors que ki ci alors que loolu lépp bien mais sauf que radut <laughs> nabi day génn ci terrain bi comme ni rasul di génn ci terrain bi ñoom ñépp dañuy génn ci terrain bi di woote jëme ci yàlla <laughs> waaw <laughs> sauf que rasul moom day man di soppee atte tey indi atte yu bees ci sharia bu ko jiitoon alors que nabi manul loolu nabi kese voilà loolu mooy affaire bi te nabi day am yeneeni affaire yoo xamante ne te rasul bu nekk nabi la du nabi bu nekk mooy rasul comme ni nga xam ne loolu lu siyu la lu ñu xam la kon yonent bay saa saam nag daal duut baaraam ci dënn bi na ko deet wa bi nabiyyika waaw alladhi arsalta waaw te fii yonent saa salaam xanaa leeraluñu ko yonent bi nga xam ne moom nga yónni <laughs> mooy kon war na ne kon nabi nekk dañ ko yónni moom tamit waaw comme li aadana xam wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi kon kay mu ngi noonu kon hadis bi day leeral ke nab yi du comme déggin boobee kon loolu lépp gisoon nañ ko léegi yonent saa salaam na ko répéter voilà mooy benn yoon la ko dégg mokkal na ko de waaye fii rek la def erreur yoneen saa salaam corrigé ko mooy tamit jàngalekat bi bu ii tari defee erreur du ko bàyyi mu jàll waaw yépp da koy corrigé voilà da koy corrigé léegi euh, loolu loolu waxoon nañ la léegi ñun ñii <laughs> képp koo xam ne yaa ngi door a dégg hadis bi fexeel tari xool <laughs> ah déet yow man man moom mokkaloon naa ko kon taxul ñuy wax <laughs> léegi koo xam ne yaa ngi koy door a dégg waaw nga dégg hadis bi d'un coup ñu ne la tari nga seet ah du ma ne kenn du ko am nañu ko man moom ñoo xam ne buñ koy dégg tey di ko tari waaw buñ ko déggee léegi man koo répété waat Seynal Bara répété na lépp waaye fi mu defee benn erreur mooy wabi rasul wabi nabiyika mu ne wabi rasulika alladhi arsalta yone saa sam ne ko déet du lool kon nag mu ngi noonu kon daal fii teggin yi lëkkaale bunt mooy tegginu booy tëddi nga tëdd sa wàllu ndejoor mais avant nga jàpp jàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp julli waaye nga ñaan ñaan gi def ko li nga xam ne mooy mujj li nga xam ne moom ngay def in allahu taala kon ñu yem nii ci hadis huit cent quinze bii di ñëw ñu gis hadis huit cent seize insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu